waaw xamuñ ci dara ay mooy façon yooyu ak ñoom sayfu ibn Umar sayfu moom sayfu moom non sayfu tamit sayfu moom ci kaddaab yi tamit la bokk waaw te gaa yi hein xam nga sayfu boo gisee même boo demee ci taarix al bidaaya wa nihaaya lu bari la imaam at ndax imaam al al al xaafizul ibn kathir lu bari da koy jële ci imaam at-tabari waaw mais qaala sayf qaala sayf mais sayf moom mais sayf laa shay ha sayf ibn umar at-tamimi mais yàlla allah ha matrukun muttahamun aydan comme li imaam <laughs> euh, euh, kii di wax Euh, euh, boo demee ci imaam alxaafis ibnu kasar euh, ibnu xajar boo demee ci tahdibu tahdib même misaanul intidaal ci tarjama sayf moom mu arrixul la mooy moom it gàmmukat la ab historien la moo tax waa waa waa siira boo gisee gaa yi <laughs> waa siira seen wax du dëgër en général mooy parce que ñoom dañoo dul woon rigueur mooy gis nga façon yi yëpp la rigueur rigueur bi am ci xadis xam nga xadis tamit am na jaar yoo xam ne ay kàccikat yu mag lañu mais foofu ah ah imma yi dañoo def liggéey bi dañoo def liggéey bi parce que affaire yi ak tey ak tey li ngay jaamu yàlla ci la mais fii dund yonent bi alayhi salaam la ak dund ñi gën ginnaaw xee xeet yi kon ñooñu tamit il faut tamit ñu segg leen waaw léegi sayfu moom kon. moom matruk la muttahamun koo xam ne dañ koy tuumaal ay kàcc di fomante kon kooku xaala sayfu sayfu foo gisee sayfu ibn Umar ha baal mu daanu saway al ñoomin kal kalbi al kalbi foo ko déggee moom moom kazaabun mashhur moom moom kàcc kat bu siiw la léegi xam nga xam nga euh, boo gisee li ñuy def nii dafa niroog lañ defoon eh ya siira ba bañ koy tàmbali introduction la boobu waxaguñ woon ci ci dund yonent bi aleyhi salaatu salaam lenn lenn introduction kese xam nga wax yu mel nii lañ doon wax <laughs> naan naan diw moom kaddaab la gaa yi imaam diw nee na kaddaab la avant noonu la ngaan mais mais saa yow saa yow kaddaab nooy nekk di wax kaddaab ni dañ naan la dañuy wax li Yahya ibn Ma'in fii ma ne boo ma nee yow ñii nga naan kaddaab yow fii ma ne dañ leen di jëw te dangaa woor man leen fan laa jëw déglul damaa woor kay tey dis 18 non tey le 19 leen jour ci koor gi ramadan 19 ramadan léegi ma ne damaa woor tamaa wax lii alkalbi kaddaabul mashhur waaw Sayf ibn Umar matruuk muttahamun bil kadhib moom it dañ koy tuumaalu kàcc te moom it matruuk la lu ngeen bëgg Abu Mixnas taalif comme li imaam Az-Zahabi wax taalif taalif ixbaariyun axbaariyun taalifun laa yusaku bi imaam ibn Hibbaan ne yarwi al-mawdu'aat an day jël ay yoo xam ne dañ koo fomenter créer ay nettali yoo xam ne moo koy kon moo koy créer ba pare jël càllale yi dugal ci ñoo xam ne ñu wóor xam nga waaju créer hein ay kay créer kat bu mën a kàcc ba doon wax ñëw toog doom ji dem jàngi jàngi ci daara ji mu ñëw di jooy mu ne ko lan la mu ne ko ustaasu bi koy jàngal alxuraan moom sëriñ daara bi moo ko dóor léegi nag mu ne ko xaaral tey rek laa leen di gàcceel ñoom jàngalekatu alxuraan yi xaddathani ikrima an ibni abbasin anna an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal charrukum muallimu subyaanikum xoolal lool mu dóor ci saase lu dóor lu dóor ab ab ab ab ab ab xadiis mbokk sa sayfu la woon wala mbokkam bi sayfu mii la woon wala benn mbokkam waaw mbokk sayfu la mbokk sayf waaye dama lu tax ma fàtte tur bi du say euh, en tout cas sayfu xamoon na ko sayfu mii xam na waa ji lu tax ma fàtte waa ji lim def kon mu ne tey laay gàcceel sëriñ daara yi hein non gars yi ñoo garaaw hein ay genre nuux yooyu sawaay nuux moo nuuxit kàcc kàcc bu mag la woon mu ne gars yi kon doom ji ñëw di jooy mu ne rek laa leen di gàcceel jàngalekatu alxuraan yi bàyyi leen rek xaddasani Ikrima kereeb xadiis ci saase mais Ikrima moo ma nettali moom daal ak càllale xam nga Ikrima Ikrima xam nañ ko ku dëgër la mooy ñu an ibn Abbas taalibi Abdallah ibn Abbas bu mag boobu Ikrima mi nga xam ca xadiis tafsir fépp mu ne haddathani Ikrima comme que euh, contemporain am la haddathani nettali na ma Ikrima Ikrima an ibn Abbas mu jële ci sëriñam Sayyidina Abdallah ibn Abbas an Rasulillah mu jële ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam annahu qaala shiraarukum ki gën a yées ci yéen nit ñi yéen jullit ñi ki yées ci yéen mooy muallimu sibyaanikum ñi nga xam ne ñooy jàngal seen seen doom yi mais xoolal même loolu rien que rien que matn bi rek contenu bi rek dafa dafa dafa dafa dafa ngay gé rien que kat matn bi ngay dégg xam ne lii du dëgg naka ñiy xale yi ñu war a defar xale yi ñoo yées ci nit ñi <laughs> jàngalekat yi ñoo yées ci nit ñi loolu nan la mën a nekke ñiy jël kàddu borom bi di ko dugal ci xolu xale yi hein nga ne ñoo ñoo yées ci nit ñi ba pare mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko xam yàllallah yàllallah en plus mu ta ki mu toogaloon la ko doon wax foog naa sayf mii la toogaloon wala keneen sayf ak ñeneen non dinaa vérifier affaire bi parce que dama koo gëj damaa fàtte exactement <laughs> non non gars yi moo tax ma la ñun nag léegi boo ma nee yow wee yow nga woor ba pare di jëw man la eh, neexmal jëw hada lu leen de lii mooy jëw moom mooy jëw bi baax na waaw moo tax imaam dama naan la man li ma lay tontu xam nga lu ma lay tontu li imaam Yahya ibn mi ñu tudd léegi ah imaam Yahya ibn Ma'in miñ tudd léegi wax loolu lañ lay tontu mooy la gaa yi <laughs> dañ ne ko mais yow gis nga parce que mooy imaamu ahlil jarh wa ta'dil mooy gis nga mooy sëriñu ñi nga xam ne ñooy xool càllale yi di xool góor ñi rijaal yi ñi ci dëgër ak ñi ci dëgëru gaa yi dañ ne ko yow sie non yow moom xaw ma kan de yow Yaxya moom yow Yaxya ibn Ma'in yow yow yow yow nar nga am problème yow mal xiyam mu ne lu tax ñu ne ko mais yow yow topp nit ñi rek mooy dee nga ne diw buñ ne diw nga ne da'if ay la shay laysa bi shay matruk wadda mais yooyu nga nekk di wax nit ñi kuñ la tuddal en général mooy daa fekk ñu daif ñu daif lan ngeen bëgg mu wax mu ne kooku du dara du tus taalif kooku moom xawweeku na bu yàgg jarul la sax kii xool matru kooku ay waxam jarul da bàyyi euh, dàq ganaar ku ñu bala mooy lu mu wax du dëgg waaw keneen ki waddaa fomantekatu histoire la day créer de toutes pièces ay xadiis waxul dëgg lu mu wax du dëgg waaw waaye kazzab narkat international ñu ne ko mais yow ñooñ nga wax ñooñ ñëpp ci seen der yow boo demee ci kanamu yàlla lan ngay wax mu ne ma ne <laughs> ñoom ñooñ ñépp ku ci nekk ñi nekk ci càllale yépp ñi nga xam ne dama leen a jam jaraxtuhum hein man yawmal qiyam ma dekki am ñoom problème moo ma gënal fopp ma dekki am ak problème yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko loolu mooy lan mu ne parce que bés ñoon xam naa leen man buur yàlla may na ma xam-xam boobu ma xam ndax kii dëgër naam dëgërul ma xam ko ci waxu yonent bi alayhi salaam xadiisu yonent bi alayhi salaam man Yahya ibn Ma'in ma xam ne kii nekk ci biir càllale bi naan yonent sallallahu alayhi wasallam nee na fenkat la kàcckat la créekat la ma noppi bàyyi bu ko nit ñi jëfee nag jàpp na dëgg la di ko jëfee bu boobaa yonent bale saab-saab bu ma demee yowmal qiyam man lay man maay am problème ak moom waaw ndax bu boobaa dina ma ne yow Yaxya xamoon nga këne diw mi nekkoon ci xadis sàngam yow xamoon nga ne kooku wérul waxoo dara nga bàyyi ba nit ñi di ko jëfe mu ne bu boobaa kan laay amal procès bu boobaa yonent bi aleyhi salaatu wa te yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ku am ak moom procès yowmal qiyam yaa ñàkk ala kulli xaalin yaay ñàkk waxuma la alaaxira àddina ak alaaxira mais fi gën a garaaw mooy alaaxira parce que procès àddina mën nga koo ñàkk après buur yàlla gindiwaat la nga tuub mais procès alaaxira boo ko ñàkkee ak kat yonent bi sa asal mooy yow moom finir mu ne man nag ma am ak gaay yi ma naan ay kazzab wadda matruk loolu ma moo ma gënal ñu ñëw ne ma poñe ma ne ma poñe garaaw mooy da leen bëgg a wax dara du ma ci fekk dara du ma ci fekk waaw doo raama ci dul fekk parce que lii xam-xam la inna hadha al amra diin fanzuru amman ta'khuduna diinakum lii diini la xool leen ku ngeen jël ci moom diine ndax lii pas-pasu jullit bi la li nga war a gëm ci yonent bi aleyhi salaatu salaam dundam li nga koy téye saxaaba yi radiyallahu anhum nga leen war a wege parce que ñàkk leen a weg mën na génn nit ci Allah mën na génn nit ci diine gi si mën na génn nit ci diine ji léegi loolu nan ngay xalaate ñu naan la ay won xaddis euh, wala xaraj lu waaye wax baax na mukk ah, mukk mukk mukk mukk mukk mukk mukk léegi fermons cette parenthèse et continuons fi ñu yemoon léegi xam nga gaa yi moo tax fii jàppal euh, euh, baleen rek non tey insha allah baleen rek ku mer na mer voilà ku mer na mer waaye dëgg lañuy wax de mooy ci côté Seyna Abu Zar lañ newoon boo gisee téere yi siira yu bari yi nettali ak tamit surtout yu bees ni ay ñuy nettali dangay gis téere yi dañoo bari ay xulafaa ur rashidun waaw mooy ñu bees ñu koy bind te amuñu bagage ci xadiis te tamit amuñu pas-pas bu wér moytul ma téere yooyu waaw moytul ma yooyu ñu bari sànk nañ leen waaw ñu bari sànk nañ leen wala ñuy bind ci saxaaba yi radiyallahu anhum wala ay période ci ñoom te amuñu pas-pas bu baax te amuñu bagage ci xadiis ñu bari sànk nañ leen ñu bari dañuy nettali Euh, riwaaya bi nga xam ne mooy sayfu bi ñu la doon wax sànq sayf ibn Umar xoolal ma lool rek <laughs> matruuk muttahamun waaw malgré li muy nekk un historien connu <laughs> ay waxam jarul la dàq ganaar ku ñuy tuumal la ci kàcc waaw imaam at-Tabari mooy riwaayam bi moom la gaa yi cël naan naan lan sayfu moo ko soloo sayfu mi la wax sànk kon yow léegi ñun xam nañu kon mbir mi léegi mooy lii moom jëlal croix baareel dóor ci jaasi mu daanu càllale bi ak li ci biir lan lañuy wax dañ ne Seydina Muawiya dafa amoon ak problème ak Seydina Abu Dar léegi Seydina Abu Dar hein Seydina Usman mu Muawiya mooy bi mu nee Sham ndax Seyna Abu Dar dafa demoon dafa newoon Sham mu am ak problème ak Seydina kan Seydina kan Muawiya problème mu mooy ci wàllu alal yi xaaral rek xaaral bañ pare fii am na lu lay leeral après léegi mu bind Seydina Ousmane mi xalifa ne ko ah moom en tant que gouverneur de Sham kene ko Abu Zar kat mu ngi yàq nit ñi fii mooy mu ngi dugal ci nit ñi ak dissidence ak bañ a dégg ndigal ak bañ a topp li nga xamante ni mooy mooy semer trouble daal parce que bu dee mooy waajoo xam ne semeur de trouble waaw mu ngi commencé dugal ci biir xelu nit ñi di yàq afsada naas inna Aba Zar qad afsada naas naa yàq na nit ñi suñ kaw tax na ba kenn dootuñu dégloo dootuñu dootu dootuñu déggati li nga xam ne mooy dootuñu respecté loi yi fa qaala lahu Usmaan mu ne Seydina Usmaan ne ko arsilhu ilayya yónnee ma ko léegi mu yónnee ko mu ñëw Madinatul Munawwara ala saakin afdalu salaatu wassalaam ah yonent Seydina Usmaan radiyallahu anhu daal di koy daal di ko fay kii mooy euh, lessivé ko bu baax mooy wax ko fa wax yu tàng ba pare nag ne ko aywa génnal dëkk bi waaw léegi demal rabada foofu waaw léegi moom xam nga loolu loolu la wax xam nga ne liy wéru léegi hein mooy li ma naroon wax sànk bala ñoo ñëw ci riwaay bi nga xam ne nag moo wér déglul rek déglul rek tey mu leer mooy gis nga bokk na ci gaay ni ñuy fomante dañuy jël bokk na ci bokk na ci te loolu rek la ñuy wax am na côté yu bari moo tax loolu vraiment dafa laaj jaroon na sax étude kese ci kàcc-kat ak histoire ni ñu ko bindeeg gaa yooyu ak tamit yi nga xam ne mooy am na fomantekat yooyu xam nga ñëw fomante loo xam ne amul cosaan loolu day xaw a garaaw mais nan la ñuy créer dañuy jël histoire boo xam ne am na bu am la mais ñu dugal ci yoo xamante ni amul mooy liñ naan waa ji day yokk voilà yokkukat la mooy day ñëw nettali say wax lii nga wax de yow wax nga ko mais da ciy dugalaale lu gën a garaaw gi wala mu gën a embellir affaire bi gën koo rafetal te mbir mi nii mooy cosa mooy mbir mi ci ka am na mais nag sauf que ni ma ko waxee waxe na ko noo xam ne vraiment kii ko dégg day jàpp ne mbir yi lu ñaawe nii la demee alors que demewul noonu loolu nag la riwaaya sayfi bii def léegi xoolal riwaay bi wér te kan moo ko solo imaamul Buxaari ci kitaabu zaka baabu maa addaa zakatahu fa laysa bi kanz waaw mooy xadiis bi foofu këne ci kitaabu zaka la ko imaam al Buxaari rahmatullah alayhi solo këne bi nga xam ne moom la def képp koo xam ne lépp loo xam ne génn nañ zakaatam alal ju ñu génne zakaatam loolu nekkul ak denc waaw mooy lan mooy alal bu ma ci xasee génne zakat azaka moo ci àq gi ma ci war a génne bu ma ko ci génnee leneen li je ne suis pas obligé ma ma ñëw di génne sama alal gi ci des parce que ren satisfaire naa samay besoins kon nag léegi je suis obligé li ci des ma ma ma ma ma ma ma ma ma jox ko ñi ñi ñàkk loolu déedéet boo génnee li nga xam ne mooy zakat gi jeex na voilà baabu buntu. maa addaa maa addaa zakata ho lépp loo xam ne génn nañ zakatam fa lay sa ndenc du loo xam ne dañ naan waa ji da daa daa am ba desal te nit ñi ñàkk fi kon moom da ko war a joxe déet parce que xam nga Seydina Abu Zar radiyallahu moom loolu mazhabam la woon waaw moom affaire zahab ak fidda ñépp ko mooy xam boroom xam-xam nañ moom dafa gisoon ne nit ki bu aajoom bu fajee aajoom ci yooyu dafa war a jox li ci des waru ko war a garder da ko war a saraxe lépp da ko war a génne waaw loolu nag da ci wuute woon ak jamaahiru saxaaba waaw léegi daanaka waxu imaam Abu Zar bi gisatoo ku ko wax mooy këne ku fi amati alal boo xam ne yow doy na la doy na say besoin li ci des da tu es obligé nga daal di koy joxe waaw waaw ci wàllu or ak fidda waaw mooy boo génnee mbir mi jeex na léegi hein nan ngay xoolee nan ngay gisee loolu mooy mooy kii ama léegi nag Seydina Abu Dar moom loolu mooy moo doon mazhabam loolu la jàppoon que nit daal lépp lu lépp lu ëpp ci sa aajo danga ko war a waroo ko téye mooy rënk waratu am ah dangaa war ci wàllu or ak xaalis dangaa war a joxe li ci des voilà ak yi nga xam ne dañuy taxaw place xaalis ak or boo ci amee lu la doy daal dangaa war a joxe li ci des loolu nag loolu nag la Seyna Muawiya d'accord woon ak moom tadu Seyna Muawiya xaj mais saxaaba yépp presque man gisoo keneen léegi moom ijmaa la boroom xam-xam yépp amul kenn koo xam ne danaan ku fi am alal gisoo mazhab bu naan ko fi am alal nañ ko euh, bu amee lu ko doy léegi li ci des yëpp da koy war a joxe par force déedéet léegi nag riwaay bu wér bi xoola euh, kii dane Zayd ibn Wahb dane marartu bir rabada dégg lii moo wér ci mbiru Abu Zar xam nga moom nag mooy bii gaa yi waxuñ ko Seydina Usman foofu mais bii dafa bokk ci li nga xam ne genre orientaliste yi genre munaafiquna kibaar yi dañ koy tuddaale naan loolu bokk na ci li tax këne Seydina Ousmane li mu def du yoon ay kii nii waaye il n'était pas légitime kii jàpp gaa yi di leen fitnaal naa Abu Dar xoolal saxaaba bu mag bi ñoom kañ la leen saxaaba bu mag daal di yitteel ñoom hein naafiq yi kañ la leen ab saxaaba yitteel bañ naan bu mag léegi euh, euh, Zayd ibn Wahb rahmatullah dina dana jaar marartu bir Rabada damaa dem Rabada romb foofu parce que Rabada benn dëkk la bu nekk diggante benn village la boo xam ne juste boo génnee Médina ah waxoon nañ la ko ci yoonu Makka bi tuuti booy dem Makka mais sorwul Médina noonu ci village yi gën a jege Médina la bokk léegi mu ne dama faa romb fa ida ana bi Abi ma dal di fay romb Abu Dar fa qultu ma ne man Zayd ibn Wahb mais maa manzil man Seydina Abu Dar mais lan moo tax nga fii nii nga nekk fi yow rek ka fi nekk ah xaala nee na Seydina Abu Dar ne ma lii mooy riwaaya Imaam al-Buxaari bi ah radiyallahu bi-Shaami faxtalaftu ana wa Muawiyatu fii walladiina yaknizuuna ad-dahaba wal-fiddata mooy suuratu nekk ci suuratu Tawba di suuratu Baraa mu ne damaa newoon Shaam mooy damaa nekkoon fi nga xam ne mooy Shaam Sham laa ne woon euh, léegi muy Syrie boobu bi ma fa nekkee nag man damaa wuute ak Seydina ak Muawiya xool ni mu ko waxe ak gaa yi fële ni mu ko du gaa yi ni mu ko nettalee Sayf ibn Umar riwaaye Sayf bi nga xam ne euh, kàcc yi moom da cee léegi euh, xoolal li wax mu ne man damaa ne woon Sham waaw après moo wute ak kii Seyd ak Seydina kii Muawiya ci aaye bi nga xamante ni nii moom la suñu boroom naan walladina yaknizuuna adh-dhahaba wal fidda ñi nga xam ne dañuy rënk li nga xam ne mooy or ak xaalis waaw ba pare dane summa la te ñooñu duñu ko dépenser fii sabilillah mu ne duñ ko dépenser ñoo la doon wax ne ñooñ bu yowmal qiyaamee dañuy seen lool lañuy lañuy ruuyal xóoyal ko di leen ko ñaas léegi moom nag Seydina Abu Dar en moom foofu la tegoon moom kenn du ne tamit amul woon fu mu teg mbir mooy moom aaya boobu la jàppoon ne kon comme que suñu boroom dane alladina ñooñ la la ne ñooñu bu lay wax foofu ci aaya boobu li nga xam ne dañuy rënk az-zahaba li nga xam ne mooy or bi wal fiddata ak xaalis bi summa laa yunfiquuna wu te dañ koy rënk te duñu ko dépenser ci li nga xam ne mooy yoonu yàlla ñooñu nag la wax nga bégal leen ci mbugal mi nga xamante ne moom la wax noon ne dañ leen di ñaas kii waaw dañ leen di ñaas li nga xam ne mooy yooyu waaw fa bashirhum bégal leen bi adabin ci mbugal alim bu tar waaw dañ leen ciy lakk yawma yuhma alayha fi naari jahannam fa tukwaa biha jibaahu wa junubuhu wa zuhuruhu nan leen hada ma kanaztum li anfusikum fa dhuqu ma kuntum taknizun alxuraan dane gaa yi nga xam dañuy rënk seen alal yi hein bés bu yawmal qiyaamee buñ ñëwee xam nga nuñ la nu ma leen def damay koy lakk mbir yi bañ tàng jër seen alal yooyu xóoyal lakk leen jël leen di leen ko ñaas ci seen seen seen seen xar kanam yi ak seen wet yi ak seen dëgg ginnaaw yi naan leen voilà hada lii maa kanastum li anfusikum du yéen ko rënkoon non lii ngeen rënkoon ci alal ngir seen bopp waaw léegi nag fa zuqu li nga xam ne kuntum nekkoon ngeen taknizuna doon ko doon ko rënk waaw Abu Zar moom dafa jàppoon ne fii nii lii mooy képp. pu koo xam ne dafa yor xaalis ak or or ak xaalis te mu ëpp say besoin kon lii al alquran day wane da nga ko war a joxe boo ko joxewul bés boo deewee or yooyu lingots door yeeg yooyu yépp ak lingots argent yi la suñu borom di xóoyal hein ñu la koy ñaas ta xar kanam yeeg sa wet yeeg sa ginnaaw yi naan la mosal lii nga rënkoon moom lañ lay teg nii moom dafa jàppoon ne loolu mooy kon nit ki lu aajoom bu dépassé aajoom li ci tegu ci xaalis ak or danga ko war a joxe waaw sinon lii moo lay dal sauf que ji waa jamaahir dañ ne non loolu mooy ñi nga xam ne summa la yunfiquna fi sabilillah mooy génne wuñu zakaatam mooy ñi nga xam ne dañuy am alal mu ñu yeb nisaab mu am nisaab ñu war ciy génne zakat te génne wuñ ko ci ñooñu la alquran di wax waaye waxul ne gaa yi ku am kii rek non non non mooy gis nga kon Seydina Abu moom fi mu dégg mbir mi alors que <laughs> moo tax imaam al yi def buntu bi loolu baabu ah maa adda zakatuhu falaysa bi kan ngir dëgëral li lii waa jamaahir wax moo dëgër contrairement wax li al imaam Abu Abu Dar radiyallahu jàppoon. léegi nag xool Seydina Abu li mu wax Zayd ibn Wahb mu ne ko marartu bi rab mu ne. Euh, euh, ba moom Zayd ibn Wahb nee na ma ne ko mais maa anzalaka hadha al manzal manzil bi ma rombee Rabada fekk fa Seyna moom kese moo ko soxnaam ak benn jaamam ma ne ko mais lan moo tax yow nga kan moo la wàccewu fii lan moo tax nga dal fii nekk fii yow ci village bi yow kese xaala ne kuntu bi Sham faxtalaftu ana wa Muawiya fii walladhina yaknizuna dhahab mooy aaya bi ñu wax sànk wal ma ma ma wuteeg ak Muawiya ci aaya boobu aaya bi ñu wax sànk nekk aaya 34 ci suuratu tawba mu ne man fa qaala Muawiya nazalat fi ahlil kitaab ne lii nii ci waa ahlul kitaab la wàcc wa qultu ana nazal nazalat fii naa wa fiihim ci ñun ak ñun ñépp la wàcc waaw mooy Seydina Abu Seydina kii Muawiya dafa jàppoon ne aaya bi ci waa ahlul kitaab lay wax mooy amaana moom dafa jàppoon ne aaya bi concerné wuñu waaw kon ñun jullit ñi kon moom shar'u man qablanaa jàppul woon lool que ne aaya bii day dox Seydina Muawiya Seydina Abu Dar nee na ma ne ko déedéet nazalat fii ah, ne ko nazalat fiinaa wa dafa wàcc ci ñoom waaw mooy dafa wàcc ci ñoom ak ci ñun mooy loolu eh, mooy Seydina Abu fii nii mooy wax na dëgg mooy moo ja moom moom eh, mooy eh, li nga xam ne moom la wax mooy ne Seydina Muawiya moom ni mu ko jàppe que ne ñële la mooy mbir mi que dañoo concerné tamit comme ni Seydina Abu Zar wax lool la mais mais wax ji mooy la wax ji mooy ñooñu mooy ñi ci joxewul seen zakat voilà parce que xam nga xam nga ni bopp aaya bi waaj jóge la moo tax tamit Seydina euh, Muawiya it li mu wax moom dafa kolewu ci aaya bi parce que aaya bi dafa commencé yaa ay ayyuhalladhina amanu inna kathiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluuna amwaala nnaasi bil baatil wa yasudduuna an sabiilillah walladina yaknizuuna aldahaba walfiddata wala yunfiquunaha fi sabilillah fa bashirhum bi adabin alim ba ni muy jeexe loolu mooy aaya bi beneen aaya bi ci tegu mooy mu continuer ko yawma yuhma alayha fi naari jahannama fa tukwaa biha jibaahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hada ma kanaztum li anfusikum fa dhuqu ma kuntum taknizuun mooy aaya bi fi mu tàmbalee moo tax ñoom ñaar ñépp a wax dëgg <laughs> waaw parce que Seydina Muawiya ni aaya bi commencé moo tax mu ne déet aaya bi waxul ak ñun waa ahlul kitaab lay wax ndax dane yaa ayyuhal ladina amanu e eh, yéen ñi gëm yàlla yëg leen ne inna kathiran min al yi gis nga fóore yahuud yi muy boroom xam-xamu yahuud yi ñu ëpp ci ñoom war ruhbaani ak seen rabbin yi ak seen ñii naan dañuy jaamu yàlla chrétiens yi ak yooyu ne dañuy dañuy dañuy monastères yi lañuy nekk ak seen synagogue yi duñu fa génn di jaamu yàlla kese mu ne gis nga li ëpp ci ñoom hein gis nga la yàquluuna amwaala naasi bil baatil dañuy lekk alalu nit ñi ci caaxaan ñëw leen def rédemption seeni péché ngeen joxe fa xaalis ñu ñëw toog di ci dunde ci loo xam ne dara buur yàlla waxul ut leen intermédiaire ngir jéggalu ma mu ne kon ñoom la na dañuy lekk amwaala naasi alalu nit ñi bil baatil ci caaxaan wa yasudduuna ba pare an sabilillah ñu dox diggante nit ñi ak yoonu yàlla bi ndax ñoon ñooy barrières yi nga xam ne ñooy tax nit ko du jàll gis nga bari na ñu nit léegi ci l'islam bi sëriñ yoo xam ne ñooy barrière u gaa yi taalibe yi allah allah xoolal eh, eh, eh, Seydina Abdul Cheikh Abdul Aziz ak Dabbaax mooy mooy waxuma bu bu bu tiwaawoon de sëriñ mooy ci turandoowam turandoowam li mu doon wax ci ci ci ci al Ibriz radiyallahu anhu këne bi muy wax taalibeem bi Ahmad ibn al-Mubarak rahmatullahi alayhi kene naan ko pon bi ne dañu àndoon mu naan ko gis nga pont pont bi mu koy war benn pont naan ko lan lay jariñ mu ne ko pont bi de ah, li muy jariñ de dañuy may ñu jóge côté bii ci yoon wa nga xam ne mooy mënuñu woon a jaar avant pont bi mooy comme boo xam ne dañ koo teg ci kaw ndox mi comme waa Ndar xam nañ pont boobu pont bi li muy comme bu mel noonu mu ne ah pont bi de li muy jariñ jóge ci côté bii mu mën ñoo yóbbu ci beneen côté bi mu ne ko nag gis nga sëriñ lool kese nag lay jariñ mooy yow dangaa nekk foo xam ne àggagoo ci yàlla nit ki moom mooy pont bi nga xam ne sëriñ bi daa war a nekk pont bi nga xam moom ngay jaar ngir àgg ci yàlla léegi nag mu ne ko waa fi pont bi newatul nag mooy bu dee jariñatul loolu mu ne ko kon mu dee nit ki mënatu faa jaar ci pont bi ba àgg beneen côté bi mu ne am jariñ mu ne mooy loolu kon affaire bi mooy sëriñ noonu war a mel aw kama qaala radiyallahu ta'ala anhu mooy sëriñ noonu la war a mel mooy ne am na ñun nag léegi boo seetloo mooy sëriñ si ñooy obstacle pas ñépp am na ci ñoo xamante ni nii ñooy obstacle bi tax nit ñi du ñu àgg fenn du ñu xam seen borom du ñu xam yonent bi sallallahu alayhi ndax sëriñ bi walla iyaazu billah xam nga ne kooku jaru ko baatral en brèche waaw moom mi waroon a nekk sa di di la jokkale ci yonent bi sallallahu alayhi di la jokkale ci borom bi mu far nekk ki nga xam ne moo tax yow doo fa masa àgg jamais doo leen gis doo leen bëgg xam sax ba leen di bëgg ngay xëy nag di sonn ci lool foog yaa ngi ci dara wa yaxsabuuna annahum ala shay ñu jàpp na ñu ngi ci dara ndeke ci tuus loolu nag ak a bari réew moom na fa léegi waaw soo xam ne àddina bi sax dafee bari léegi waaw ñoo xamante ne ni gaar yi leen di topp foog ne ñii ñoo leen di àggale ca yàlla waaw ndekete yoo àggalewuñ leen fenn waaw waman tawassala bi waasilin wasal waaye waman tawassala bi xawma lan qati'in wala lan infasal ku fi ku fi <coughs> jokk ci koo xam ne moom moom day jokkaate mooy moom ni mu war a def jàpp sa waxu sëriñ bi indi la ba ci yonent bi alei saatu salaam ne la ah diw de mu ngi nii ci yow la bëggoon a àgg indi naa ko kon man sama jaan wàcc na loolu la war a def mais da koy jox sëriñ si ñu bari léegi dañ leen di jox sa loxo yeneen saa saa nekk fële ca kanam ñoom ñu dëpp fi nga jógee ñu jaar côté yooyu di dem jaar jaar jaar contraire bi yow loolu nan nga koy gisee moo tax wal iyaadu billah aadana allahu min al ghururi yàlla nañu buur yàlla daal di musal ci ci ci woru léegi mu ne kon gis nga gaayooyu mooy ne gis nga rabbin yi ak monas gaay yi euh, moine yi ñu ëpp ci ñoom la yàqulu na dañuy lekk am wàlla naasi alalu nit ñi bil baatili ci caaxaan ci neen ha ba pare yemuñu foofu ah buñ fa yemoon sax mu tane wa yasudduuna an sabilillah ñu dox diggante nit ñi ak yoonu yàlla ñoo tax nit ñi manu ñoo xam seen boroom ndax ñoo fi obstacle yi taxaw ne leen pour nga xam leen fokk nga jaar ci ñun te boo jaaree ci ñoom bloqué mu ne nag ci ah, suñu boroom nag ne walladina ci même aaya bi ak ñi nga xam ne yaknizuuna dhahaba dañuy nëbb di denc or wal fidda xaalis wala yunfiquunaha te duñ ko dépenser fii sabilillah ci yoonu yàlla fa bashirhum ñooñu bëggal leen bi adaabin ci mbugal alim bu tar moo tax Seydina Muawiya ne déet Seydina Abu Ba euh, Abu Dar aayat waxul ñun de waa ahlul kitaab déggoo leen wax yaa ayyul inna kathiran min al ahbar Seydina Abu Dar ne ko déedéet dafa wàcc ci ñoom ak ci ñun mooy Seydina Muawiya am na part de vérité bi ndax aaya bi bu ci kaw noonu loolu lay niru mais boo seetee ba ci biir aaya bi li muy wax mooy day wax ñoom mais dañuy wax ñun kon ku ci nekk ci ñoom am na dëgg même bu dee ne waxu sëy naa Dhar mooy li gën a ci côté bii que ni aay bi moom du ñooy kese léegi nag bi mu demee noonu mooy xam nga yu mel noonu bu amee njiit bi yu mel noonu gars yi dañuy commencer euh, man na indi genre division moo tax yonent ma ne sax xam nga yow na ko ci Seydina Xaalid ibn Walid hein hein loolu gisoon nañ ko bañ doon gis tar ñama Seydina Xaalid ibn Walid ba mu ne waa ji waa ji amoon kii say naa Xaalid jël ko muy mu doon kaas yonent saa saa ñëw muy wax mu ne ko dara bu ko jox dara fekk mu naan ko eh, waaw waxoon naa la ñëw mu saa salaam naan ko waaw waxoon naa la ne ma la ko waxee dina ma ko delloo mu ne lan yeneen saa salaam ne ko jëlaat waaw jëlaatal affaire bi est-ce que man ngeen bàyyi bu ma jiitee ay nit ngeen di am ñu ngeen di wuteeg ñoom ci mooy comme loolu nag la Seydina Usmaan nag loolu la doon bañ nee na Seydina euh, euh, Abu Dhar ne man bi ma wuteeg Seydina Muawiya ci aaya boobu hein ndax est ci ñun la wàcc wala ci wàllul kitaab kese wala ci ñun ak ñoom mu ne wa kaana bayni wa baynahu fii daalik fa kataba ilayya Usmaan fa kataba ila Usmaan yashkunii anni atakallamu fi hadhihi al-masaa'il wa uthiru naas léegi nag ci loolu masala boobu sama digganteeg moom amoon ci ñu amoon ci xëccoo mu bind nag Seydina Usmaan radiyallahu di ma jàmbat que ne eh, man damay eh, damay wax ci masala yooyu yu wuute mooy ñoom li ñu jàpp mooy li nga xam ne ñoom ñuy doxal loolu lañ jàpp te boroom te ay boroom xam-xam ne ñoom waaw que ba pare lool man na xëcc nit ñi mën na ëffal nit ñi tax ñoom ñuy commencer di am fitu léegi ñu ne ah waaye comme que am na daal koo xam ne moom day taxaw fii naan waa ji njiit bi gouverneur li mu wax daa juum yu mel noonu kon ñu nit mooy gars yi foofu lañ commencé di jéem a ñeme léegi nag mu bind Seydina Usmaan radiyallahu anhu Seydina Usmaan nee na bind fa kataba ilayya Usmaan an aqdimil Madina ma bind ne ma ñëwal Medina fa qadimtuha na ma ñëw nee na fa kasura alayya an-naas hatta ka'annahum lam yarawni qabla dhalik nee na nit ñi bi ñu yégee ne maa ngi ñëw mais nit ñépp a génn parce que gars yi dañoo génn bi ñu yégee ne Seydina Abu a ngi ñëw Medina daar ne gaa yi baree génn di gatandu Seyna Abu Dhar radiyallahu anhu mu nee nag ñu ngi mel ni ma suñu ma woon a gis ma su ma woon a dëkk ci dëkk bi waaw waaye nag dangay xam man saay wu Abu Dhar ah, c'est normal gaa yi génn nii loo nee mu mel ni gaa yi ma suñu maa gis <laughs> mu ngi mel ni ka annahum lam yaraw nii qabla dalik mais nit ñi mel ni ma suñu maa gis Allah génn di ko tatagal di ko xaar di ko di ko accueillir yépp naan Abu Dhar Abu Dhar Abu Dhar ngoog ay way ñi ko xaw jotul woon a xamit te doon dégg ay mbiram mu kawe moom Seydina Abu Dhar nee na bi ma ñëwee nag mu ne fa zakartu zalika li Usman ma dem bi ma ñëwee ci Seydina Usman gis nga Seydina Usman ñëw ko rek ne ko yow yaa def lii gis nga ak kilali ak ak bële hein ak bu bu bu bu bu bu sayfu bi saway mu ne dafa ñëw fa arsalahu Muawiya ila Uthman fa annabahu mu réprimander ko daal di koy kii hein xoolef <laughs> riwaaya Imaamul Buxaari bi rahmatullahi alayhi ni mu wax nee na fa zakartu zalika li Uthman bi ma agsee mu déglu ma sama version parce que kuy àtte doo doo déglu kenn rek nee na bi ma ko waxee fa qaala Usmaan nee na Seydina Usmaan ne ma in shi'ta tanaxayta fa kunta qariban mu ne ko fa dhalika alladhi anzalani hadha almanzil waaw walaw amaru alayya habashiyan la sami'tu wa ata'tu allah allah allah naafiqi amati nañ problème de xoolal fi <laughs> Seyna Abu Zar nee na bi ma ko waxee Seyna Ousmane xam nga lu ma wax fa qaala Seyna Ousmane bi ma ko nee bii lañ wute Seyna Muawiya nee na moom mbir mi ci waa ahlul kitaab rek la ba moo tax kon la ci nekk moom ñoom rek la concerné jëfe ko ma ne ko déet ñun ñépp la waa ahlul kitaab ak ñun nee bi ma ko waxee Seyna Ousmane xam naa fi mu ne inchita mu ne ko boo bu la soobee de bu la neexee yow Abu tanax tanaxayta mooy fa kunta qariban mooy nga nga nga dandu mooy nga jóge nga nga nga bañ a nekk Medina bu la neexee ah yaay xool bu la nga bañ a nekk Medina fa kunta qariban mais nag nga nekk foo xam ne fu jege la foo xam ne bu ma la soxlaa dinaa la mën a gis te tamit dinaa mën a àcce ci yow waaw in shi'ta tanaxayta fa kunta qariba bu la neexee nga dandu mooy nga ut foo xam ne fa ngay dëkk mais nag bul sori Medina te loolu mooy bu la neexee la yaa xoola bu la neexee nga yem fii neewu ko sax bul dellu Sham gis nga affaire bi ah, xoolal xoolal rek mais damaa ci kitaabu Sahih Imaamul Buxaari kitaabu zakat mais nan lañ gaa yi di gisee mu ne ko bu la neexee nga dandu fa kunta qariban mais newal fu jege nga nekk fu jege. Seydina Abu Dhar ne taalibe bi Zayd ibn Wahb fa dhalika alladhi anzalani hadha al manzil loolu nag ma Seydina Usmaan wax radiyallahu anhu loolu de moo ma indi fii moo tax ma tànn xool fi gina a jege muy Rabasa ma ñëw fii Rabasa toog fi nekk fi mu ne walaw amaru alayya mu ne ko te nag yëgal gis nga ñoom moo xam Seydina Usmaan ak ñi mujj ñi nga xam ne ñépp def nañ ay njiit lañ ci man ay gouverneur ay yooyu yépp nga xam ne samay kilifa lañ man Abu Dar wallahi walaw amaru alayya xabashiyan la sami'tu wala ata wat naa ci yàlla ne buñ defoon jël ab éthiopien waxoon naa la lu taxoon yonent bi alayhi salaatu salaam joxoon exemple boobu waaw parce dafa improbable mu ngi mel ni bu ñu ko waxoon Europe ñu ne la ab migrant moo mujj nekk président de France hein ñu toog am migrant boo xam ne daaw la ñëw daaw daaw daaw la jaar ci mbëkk mi ñëw nekk président France xam nga loolu yow dañ naan lu improbable loolu mais mu ne même loolu bu amoon ab éthiopien buñ jëloon ne ma moom moo ma jiite teg ma foo xam ne ci ci suusaa tutelle laay nekk ci ay ndigalam laay dox wallahi la sami'tu man Abu Dhar dinaa dégg ay ndigalam wa attente dinaa ko topp allah allah parce que loolu la koy yonent ba lay saar waxoon waaw waxoon du loolu temps waxoon nañ la ko yonent ba lay saar saar dana ko woon mu ne ko waa bu dee nag njiit bi damay tooñ day kii di jël sama alal mu ne ko même bu dee day jël walaw darabaka wa axada maalik maalak même bu la dóoree jël sa alal fekk wax digalu leen weddi yàlla ak bañ koo jaamu mais sa àq rek lay jël bu dee lool kese la même bu dee lool la même bu la dóoree jël sa alal déglul hein nga topp waaw Seyna Abu Zar naka la ko yonent bari saa saam di waxe lool mu nekk saam di xëccoo naan ay kii di di di di di di di di di di di di kii ah di jouer les les les les troubleurs mooy gis nga ni mu wuteeg riwaaye sayf bi sa way xoolal li mu wax rek Seydina Omar na ko bu la neexee ne nga nga damdu nga xool foo xam ne te kat yonent bi alayhi salaatu salaam moom Seydina Abu Dar ci boppam. kon premièrement bala ñoo jàll ci loolu mooy kon gis nañ naa naafiq yi kàccikat yi riwaaye bi bi ñuy tax taloo nekk ci moo tax ma la la euh, euh, téere yooyu ay imaam at-Tabari même hatta al-Bidaaya wan-Nihaaya ba mal Haafiz Ibn kàccikat yu bari dañ ciy jële ay wax di ci dëgër loolu ñuy wax mais ñoom def nañ leen war indi nañ càllale yi comme li imaam at-Tabari wax léegi hein kon léegi leer na ne est-ce que Seydina Abu Dhar Seydina Usman da koo dàq hein ne ko génnal nga dem Rabada daal di koy gëdd hein te est kon gis nañ ne est-ce que da ko fa gàcceel fële Sham muy ku doye di mu daal di koy dàq ngir mu ñëw Medina xam nga loolu loolu mooy ci riwaaye yi yi wax mais du historiens yi ci seen bopp ndax ñoom leeral nañ seeni càllale voilà mooy damaa bëgg wax ya nekk ci seen téere moo tax diw ku baax la bind na téere que téereem la fa nekk lépp jub loolu mooy mooy mooy lan loolu wolof nag lool mas naa la wax benn jour que ne wolof mënu def différence boobu sëriñ bu baax la jaamukatu yàlla la waaye bokk na ci wàllu yi gën rëy mais téereem bii nii am na loo xam ne wérul loolu wolof manu koo xam lam daa manu koo xam danaan mukk yow da ngaa bëgg a wax sëriñ bi dafa bind loo xamante ne sëriñ diw dafa bind loo xam ne ci téereem bi loo xam ne demewul noonu mais dañ naan la mais bu demewul noonu qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux que l'on dise dañ naan demee na noonu parce que mooy sëriñ diw te bu doon keneen wala kuñ xamul auteur bu ñu xamul woon buñ ko liiroon te gisuñ auteur bi ne lii demewul nii wala lii njuumte la mais loo bëgg dañ la ci ay teggin lii la mais mbir mi wute na ak loolu kese la <laughs> mais te kon mooy leer na kon sëy ne Seyna Abu Dar non naa Seyna Muawiya dàq ko te tamit Seyna Usman dàq ko kon kay leer na ne kon loolu kadib la mooy riwaaye bële te gis nañ ko fa ne mooy sayf wax nañ la ay mbiram léegi waaw hein Seyna Abu Dar ci boppam am na leneen déglul moom ci boppam dane hein yonent bi alayhi salaatu salaam sax daa bokkoon ci lim ma dénkoon comme ni ko imaam ibn Sa'd solowe at-Tabaqaat Seydina Abu Dhar ci boppam ba mu demee Rabada hein dane sami'tu li tax ma ñëw tànn Rabada sax mooy sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ida balagha al-binaa'u sal'an fakhruj minha ne ko Abu dama lay dénk parce que yonent bi alayhi salaam xam na Seydina Abu Dar tempérament am ak ni mu meloon xamoon na ne dund ci ngan di agglomération yi ak yi mel nii loolu day jafe ci moom parce que xam na moom ni mu meloon ci côté surtout côté alal mazhab bi mu ci amoon yonent bi alayhi salaam xamoon na lool ci Seydina Abu Dar waaw mais kon moo tax mu ne ko mu ne ko man mu ne Seydina Abu Dar ne man yonent bi alayhi sax moo ma ne woon. Ida balagal binaa u salaan gis nga. Medina mooy dëkk day yokk surtout dëkk boo xam ne nit ñi fa ñëw di dëkku yonent bi aleyhi salaatu salaam mais même dëkku yii da ngay gis ku xamoon Lyon il y a quelques années ñëwaat Lyon da ngay xam ne Lyon ginnaa yaatu ginnaa yaatu fi nga xam ne àll daan fooy fooy la woon bu yaatoo da gis gaa yi dégg dëkk nañ foofu yëpp boo ñëwee Dakar Dakar waa ji waa ji xamoon Dakar 1985 bu ñëwaatee dina xam ne Dakar Dakaru 85 1985 ak Dakaru 2018 ah. 4 juin 2018 wuute na dina xam ne Dakaaru 4 juin 2018 wuute na ak Dakaaru 2004 1985 mooy day yokk mu ne man yonent ma lay saab saab moo ma ne woon ida balagal binaaw bu kër yi di yokk di yokk Medina di yokk di yokk ba àgg salan mooy ci biti Medina foofu hein bu àggee bërëb boobu foofu noonu salan faxruj minha yow Abu Dar na nga génn foofu na nga génn Medina mooy bu fa nekk utal feneen dëkk kon kay léegi ana kàcc yu leer yi kon Seydina Abu Zar naka la orientaliste wala naafiq boo xam ne day taxaw naan bokk na ci li nga xamoon moom la ñuy wax Seydina Usmaan waaye que ne voilà mu ngi nii daa sonal Seydina Abu Zar daal di koy fitnaan nan na ko fitnaale beneen am na beneen kàcc bu ñu wax Seydina Abdullah ibn Mas'ud tamit boo xam ne existé wul du tout naan Seydina Usmaan da caaxaan yooyu mooy la Abdullah ibn Mas'ud mais man gars yi man man gars yi xamaa foog ne seen xel yi dootul toog waa ndax xam nga booy kàcc mais da xool sax lu xaw a logique bokk nga kàcc lu xaw a logique bokk même bu dee lépp a bon mais di kàcc loo xam ne vrai gars yi gars yi gars yi dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy caaxaan quoi vraiment c'est des caaxaaneurs internationaux quoi léegi kon mooy kon côté Abu Dhar radiyallahu anhu kon leer na <laughs> leer na kan lañ fi kan lañ fi gis soo xamante ne Seydina Abu Zar dañ ko fitna fan lañ ko fitna la mu ngi nii xadiis bi mu sax Imaamul Buxaari wax naa la bunt bi wax naa la téere kitaabu zakat la ne demal nga seet demal nga seet te nga bàyyil ma caaxaan yi ngay dégg ci téere ci kii yii nii ñu koy tasaare ak yu bees yi gaa yi bind ay benn waaye jóge ne bind téere ci yooyu wala def tarjama Seydina Abu Zar di ci tudd yu mel noonu alors que loolu du dëgg man lan moo tax gaa yi bàyyi fi moo tax xesatu man xesatu bay'atu Seydina Ousmane gaa yi gis nga xadiis bi mu ngi sax Imaamul Buxaari yi gaa yi fi lañ koy bàyyi topp yi nga xam ne ñoom Abu Mixnaf kàccoor yi ñoo ko ñoo ko ñoo ko ñoom ñoo ko soloo ñoo ko nettali ñu topp ci yooyu di faw di mais parce que moo gën a garaaw te tamit mooy doxal seen affaire ñu bàyyi fi xadiisu Amr Amr ibn Maymun biñ tuddoon nekk ci sax imaam Buxaari ñu ne ko fi dégg nag dégg wér pekelek ni jant njolloor ñu ne ko fi tegg dem ci lëndëm yi di jeex foofu lu ñu wax wal iyaadu billah voilà waaye boroom xol bu taq du gis du du du du du kii du seet lu dul lu taq voilà léegi nag am na beneen buñ ko tuumaaloon boo fàttale ko mooy yow rayoo al hurmuzaan te al hurmuzaan loolu début ba la woon mooy ba muy doora jël xilaafa gi xam nga waxoon nañ al Hurmuzan maliku Tustar la woon waaw dafa ne woon buuru Tustar bañ ubbee foofu jamonoy Seydina Omar ca réewu Perse ya léegi mu daal di ñëw nekk jullit léegi moom ak Abu Lu'lu'a Seydina bi mu faatee Seydina Omar loolu mooy riwaaya bi bi bi wér hein bi nga xam ne ci lañu faat Seydina Umar euh, radiyallahu anhu bi ko Abu Lu'lu'a daal di jame euh, <laughs> Abdullah <coughs> kii Ubaydullah ibn Umar radiyallahu anhu dafa dégg Seydina Abdurrahman ibn Abi Bakr radiyallahu anhu muy nettali ne <coughs> euh, ah bi mu yëgee ne dañoo faat Seydina Abdullah eh, Seydina Omar te ki ko faat mooy Abu Lu'lu al-Majus mu ne ah xanaa kay du Abu Lu'lu mais man Abdurrahman ibn Awf man ano ah, Abdurrahman Abi Bakr mais man comme li imaam Sa'id ibn al-Musayyib ne ne Abdurrahman ibn Abi Bakr moo ne man de romb naa Abu Lu'lu ay fan hein laata ñuy faat Seydina Omar ibn al-Khattab ko moom mu ngi nekkoon ak Jufayna ak al ñoom ñoo nekkoon ñett ñooñu waaw léegi ñuy doon waxtaan seen biir di wax ndànk nag di am loolu daal luñ doon déeyante liñ doon wax daal ndànk lañ doon wax fañ taxawoon di wax mu ne bi ma leen bettee fa lamma baxatuhum saaru dama leen a bett mooy damaa jekki dama ñëw à l'improviste dama agsi rek ñu daal di tëb nee na biñ jógee fa saqata min baynihim xinjarun lahu rasaani waaw nee ma gis bi bi biñ jógee noonu ne bëri benn paaka bu ñaw daldi di wàcc wadd boo xam ne ñaari bopp la waaw nga xam ne li leen boole mooy seen ci digg bi lañ taqaloo voilà léegi gaa yi dem xool paaka bi ñu rey Seydina Ousmane euh, Seydina Omar radiyallahu ñu gis ne même li Seydina Abdurrahman ibn Abu Bakr décrire ne loolu la gisoon keroog bi mu leen bettee mu wadd ñu jóg mu wadd ñu gis ne même bi la waaw mooy li mu décrire loolu la euh, Seydina Ubaydullah ibn Omar ne ah kon baax na mu génn fexe yootal al-Hurmuzan ba kii hmm? dafa teg plan ne ko kaay xool fas wi sama fas wi am naa fas wu baax di al Hurmuzan bi mu jiitoo rek mu daal di koy ngàdd ak jaasi waaw waaw mais nee ba mu ko doon rey mu ngi doon wax laa ilaha illa allah mooy bon léegi mu daal di yootal na tamit mais Jufayna ab chrétien la woon Hurmuzan moom al Hurmuzan moom dafa tuuboon mais Jufayna ab chrétien la woon bokkoon ci chrétien wu xiira yi ca agglomération ba comme nañ ko gise woon fële ca wàllu Perse ca Seydina Adi ibn Hatim ah nee na moom moom ma daal di koy fàtt moom it Ubaydullah daal di fàtt ñi ñépp mu fàtt non seulement mu fàtt al-Hurmuzan fàtt Jufayna ñu naan mu dem fàtt kan mu fàtt keneen muy doom bu jigéenu Abu Lu'lu'a bu ndaw mu daal di koy fàtt ba pare ne képp koo xam ne yëg na ne def na bokk na ci ñi faat baayam di Seydina Omar ñoom ñépp lay faat léegi nag bi mu demee noonu yor jaas yi di kii sa di nit ñi wax ba sonn Seydina Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas moo ñëw waaw gars yi di kii muy se Ubaydullah di kii mu mu fexe song ko ba jàpp jaasi ji daaneel ko ci suuf nangu jaasi ji ba pare daal di koy takk dee ko yóbbu ko këram tëj ko këram moom Seydina Sa'd ibn Abi daal di sëtëj Ubaydullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala bi nga xamante ne nag loolu am na ah, problème am mooy faat nañ nit te lii mooy falaguñu jamono mooy lii gaa yi di wax naan mooy dafa biñ faatee al Hurmuzan bokk na liy wane Seydina Ousmane il n'est pas légitime nan la ñuy faate nit nga ñëw faatoo ko faat ab jullit nga ñëw bàyyi ki ko faat noonu parce que di neexalaate parce que lan Seydina doomu Seydina Omar la woon radiyallahu ta'ala anhu léegi euh, kii ne <laughs> ñii ñoo ñii ñoo ñii ñoo wéradi quoi c'est moom faawuñ kenn boobu lañ doon ci jamono yooyu Seydina naaw Nawf di dajale nit ñi di gisee nit ñi guddeeg bëccëg di waaye daanaka nelawul di xool lan kan ci ñaant Seydina Ousmane Seydina Ali kan lañ war a fal di laaj afiwu nit ñeeg yooyu jamono jooju la léegi nag bi nga xam ne ci lañu fal Seydina Ousmane hein mu daal di leen ne léegi ci mooy acte bu njëkk ashiru alayya fi qatl hadha rajul alladhi fataqa fi léegi damaa bëgg ngeen daal di may jox seen abi ci mbiru Ubaydillah mii nga xam ne moo fi def lii mooy moo fi rey nit ci di fii nii rey fi koo xam ne jullit la mu daal di koy def fi lii voilà léegi mu am ñu ne nañ ko faat ku mel ni Seydina Ali radiyallahu anhu dane woon mais teg ko bi mooy dafa faat jullit al-Hurmuzan kee sax chrétien la mais al-Hurmuzan jullit la kon nag nañ ko faat danga koy nañ ko faat man loolu laa gis am ñeneen ñu ne non duñ ko faat am na riwaaye sax yu ne muhajiruna ak lamsaar yi dañoo dëppoo ne dañ ko ne ko faat ko mais le des ñi des ñépp ci population Médine xam nga rek mooy ne ko fi faat mais li gën a dëgër mooy am na ci muhajiruna yi ci saxaaba yu mag yi ñoo xam ne ñoom dañ ne woon liñ gis daal jarul ñu koy faat mais nag kon Seydina Usmaan li ñu gis mooy nga daal di koy jox diya waaw léegi ah, bi nga xam ne nag ci la wax ji bari ñii naan nañ ko faat ñii naan bu ñu ko faat Seydina Amr ibn al ne ne Seydina Usmaan radiyallahu anhu ne ko yaa amiral mu'miniin inna hadha al amra qad kaana qabla an yakuna laka ala an-naasi sultaan fa a'rid anhum Amr ibn al-As ne ko yaa amiral mu'miniin yow njiitu jullit ñu ngi li la door a fal tey tey histoire bii nii bi affaire Ubaydillah bii ba muy xew kenn falagu woon kon nag kon que la demee mooy bu ci nekk di sonn parce que affaire bi mooy wuti am na ñii nee nañu nañ ko faat leen lañ gis ñii ne buñ ko faat hein kon nag du leen léegi nag ah bi nit ñi kiiwee noonu Seydina Ousmane ne bon au final mu ne ñépp lay joxal diya comme que al-Hurmuzan man maa fi kilifaam parce que ab étranger la fi Tustar moo noon buuru Tustar mu ñëw kon mooy kooku ki nga xam ne amul tuteur ci réew mi nguur gi mooy sultaan bi mooy tuteuram comme que nag al-Hurmuzan maa fi tuteuram ndax amu fi kenn kon nag léegi li ñuy def man maay tuteur am en tant que xalifa jullit ñi ni may def mooy du ma rey kii Ubaydullah mais nag dinaa joxe indemnité kii nga xam ne moo rey nit ma di koy jox ñi nga xamante ne moom laay génne daal saraxe ko jox ko nit ñi léegi nag loolu nag la gaa yi ne waaye kook da ko waroon lay dañ naan la yow premièrement saxaaba yu bari dañu gisoon ne waruñ ko faat parce que lan te Seydina Ousmane li mu def am na ci droit waaw parce que moom mooy wali yu waaj wa man qutila mazluman faqad naa li waliyhi sultaana fala yusrif fil qatl innahu kaana mansuura képp koo xam ne dañ laa reyal nit te Seydina Ousmane mooy tuteur mooy wali yu moo ko fi moo fi moo fi njaati gépp en tant que xalifa kon moom buur yàlla teg na ci yow pouvoir yow mi ñu faatal sa bokk bu la neexee nga fay bu la neexee nga def leneen waaw mais bu ko neexee mu jéggale moom Seydina Usman ne jéggal naa te tamit euh, loolu benn affaire la mais al-Hurmu ci euh, Ubaydullah ibn Umar radiyallahu anhu huma mais man na am tamit ta'wil la def mooy mooy comme dane mais lii leer na ñii ñoo faat sama baay c'est sûr que moom la parce que jaasi gi kii manu Abdurrahman ibn Abi Bakr xamul xamul woon ñu jaasi ji mel xamul nu mu kii moom da leen gis dalee leen a bettoon ñu tëb jaasi ji rey sama baay mu ñëw fekk ko te kii wa kookoo doon wax ki ko rey xam nga Abu Lu'lu bañ ko naree jàpp dafa rendi boppam dafa rey boppam waaw dañ ko dafa rey boppam léegi ki nekkoon ak moom doon waxtaan ak moom ñaar ñooñu foo jaar ma liquider leen mu daal di leen liquider mu daal leen faat mooy même bu dee ne du loolu la waroon a demee parce que loolu anarchie lay mooy du ñu ne ku ku la faatal kenn yow jógal nga faji ko déedéet mais Seydina Ousmane li def en tant que tuteur loolu mën naa nekk kon nag gars yi seen waxi caaxaan yi nañ jàll na le xam naa benn bi nga xam ne la ñuy mujje parce que affaire yi dafa bari koi ah, pour ñu mën a avancé mooy biñ nee ko a bokk na ci li gars yi wax ñu ne Seydina Ousmane liy wan ne eh, kii légitimul te bokkoon na ñoom it bokk na ci mooy keroog ci jàkka ji yële lañ ko waxoon mais. am na yii nii yépp dafa bokk ci yi nga xam ne moom lañ dugaloon ci réewu jullit yi waaw Misr Égypte Irak fay euh, bas Basora Basra ak ak Kuufa ak dugal foofu ci bopp nit ñi que ne lii day war ne Seydina Ousmane légitimul gis ngeen lii ak lii waaye bokk na ci ñi wax ñu ne ko yow da yokk lu tax nga yokk deuxième nodd ci àjjuma waaw yow yonent mi aleyhi salaatu wa salaam nodd kese amoon àjjuma. bu agsee ba dugg si nekk ci minbar bi toog ñu daal di koy ñu daal di nodd Seyna Abu Bakar c'était pareil Seyna Omar c'était pareil yow début bi noonu nga doon def léegi lan moo tax kon nga commencé yokk beneen nodd nañ nan leen ñi xamuñu dara waaw parce que xamuñu dara gisoon nañ keroog ah kan moo ñu jàngal ah aleykum bi sunnati wa sunnati alxulafaa irrashidiin almahdiyiin min ba'di addu aleyha bin nawaajiz non kooku moom ku ko xamul ku ne moom loolu yàggul sëñ bi seydina al Irbaad al Irbaad ibn Saariya radiyallahu anhu gis nañ ko fan yee seydina <laughs> al Irbaad ibn Saariya parce que Tabuk bokk na ci jooykat yi selon imam ni sax ñi nga xam ne bañ ñee bëgg ñu leen yeb jox leen lu ñu lu ñu mën a fekkee xare yonent ma le saab-saab ne aw ma lu ma leen jox ñuy dem di jooy sayyidna al-Irbad ibn Sariya defoon nañ tarjama walillahi alhamdu wal minna keroog leen waaree waar boo waaraate wu tar boobu nga xam ne bët yi di ci jooy te te jotale hmm? bët yi di jooy xol yi tiit ñu ne ko lii daa mel ni pour tàggatoo la fa aw si dénk nii mu dénk leen lan alquran ak sunna waaw aleykum bi sunnati waaw mu dekk lan wa bi sunnati wa sunnati ak sunnaay xulafaa yi rashiduna yi ñëw sama ginnaaw te nee woon na alxilaafatu xilaafa gi trente la Seyna Ousmane dafa génn ci trente ans yi hein génn ci yonent bi alayhi salaam la onze début la onze la génn àddina Rabiul Awwal le douze Rabiul Awwal ci la onze Seyna Ousmane nekk lii nii xew-xew bii la trente cinq la dafa génn ci onze ba trente cinq mooy trente ans yi génn na mais kon yéen da ngeen a feebar wala lu leen dal yonent bi alayhi salaam nee na jàpp leen ci ñooñu. seen sunna waaw te lan la def Seydina ma bi mu yokkee nodd ba parce que nodd boobu mooy nodd bi ñu njëkk a nodd àjjuma te boobu c'est pour parce que la ko daloon moom xam ne amoon na ci expérience xam nga waxoon nañ la keroog bi nga xam ne ci la jamonoy Seydina Omar ci la ñëw jékk rek dégg ñuy nodd te comme que benn nodd boobu kese amoon loolu <laughs> jaroon na préciser nit manoon ne yow bé lan moo tax kon beneen nodd bi xanaa amul woon dañ naan la temps yooyu amul benn nodd kese amoon mooy bu imaam bi toogee dugg see léegi nag moom loolu da cee amoon expérience léegi nag mu bi mu nee xalifa mu indi beneen nodd boo xam ne dañ ko doon def ca côté marché ba <coughs> waaw nga xam ne bu ñu ko fa defee nit ñi dégg xam ne di waajal ngir ah ju kon jumaa ji waajal leen ko bu beneen bii ñëw mu bañ leen a bett mais loolu loolu la Seydina Usmaan def tey saxaaba yépp ci d'accord ak moom te ginnaawam Seydina Ali dafa continuer affaire boobu ñaari nodd saxaaba yépp ba nii may waxee yow tey ajjuma ñaari nodd ngay gis nit ñi di nodd waaw réew jullit yi ndax lan aleykum bi sunnati wa sunnati al xulafaa ar-raashidin al-mahdiyyin te Seydina Usmaan loolu lu baax la def sunna la te dafa niroog fajar fajar inna bilalan yu'adhinu bi layl man na am da koo qiyaas foofu yonent mi alei satu ne bilaal day nodd guddi ngir yee ñi nga xam ne ñooy nelaw ngir ñu jóg mën a waajal fajar ji walla ki nga xam ne day julli di naafila def ay nawaafil mu gaaw a ah, ngir fexe witar balaa fajar gee jot bu dee kuy woor mu ne kon boo déggee azanu bilaal bum la dogloo bum tax nga arrêté sa xëdd fa kuloo lekk leen washrabu ta ngeen naan hatta yu'adhdhina ibnu ummi maktum ba imaam Seydina Amr ummi maktum wala Abdallah ibnu ummi maktum mooy ñaari tur yooyu bon loolu gisoon nañ bi ñuy def tarjuma hein moom ba ni muy nodde moom nag bu noddee rek pil jot na mooy mooy kara mooy kii de bu la azan bi nii pil amatul ndogu ah, amatul xëdd xëdd gi jeex na booy xëdd ñu ne la ah trois heures lan la temps yi trois heures euh, vingt yow booy man ngaa xëdd ba dix-neuf dix-neuf dix euh, trois heures dix-neuf quarante-cinq secondes ah cinquante secondes cinquante-cinq secondes ba cinquante-sept secondes man ngay xëdd laa wax ba cinquante-huit <laughs> man ngay xëdd ba cinquante-neuf mais bu pil jotee jeex na bu fi lekk booy lekkati dog boo fi doo fi lekk dangay ngay dog par force boo fi lekkee mooy yow da nga doon ndékki waaw <laughs> waaw bu na Allah jeex na kantaa waxi caaxaan ka di ngay dégg léegi ñu naan man ba jàkkaay bàyyi diw xaar diw mee noddaluma Sénégal ngay dégg waxi caaxaan yooyu ñuy fooy diine ji comme si fajar jot nga dégg ñële di nodd ñu naan noo man xaaru dégguma kooku keneen ki ki mujj nodd laay xaar di lekk rek kooku diineem lay foowe ndeysaan ñoom yàlla abuna bi diinihim seen diine lañuy foowe lañuy foowe kooku bu loolu la ma sa def masula wor day xiifal ci xiifal goo xam ne buur yàlla du ko xool parce que kooku day foowe una dañuy saboote diine ji kon Seydina Usman loolu mën a nekk ittihaad bu mu def entraîné comme que gée fajar lool la mooy dafa am nodd buy njëkk am ngir yee nit ñi ngir nit ñi waajal mu am nag nodd bi nga xam ne mooy bi nga xam ne mooy bu dernier bi bi wane nag fajar gi mu ngi ñii jot na mu def lool ci àjjuma ji loolu lu baax ñépp topp ko ci ba léegi te suñu boroom yonent ma alayhi salaam moo ñu xamal ne loolu sunna la moo ñu xamal ne loolu sunna la waaw waaw muy sunnatul xulafaa ar-rashidin al mu ne téye leen ko ak seeni dëgëj kon nag kon mooy affaire yaa ngo kon gaa yi au final am na yeneen lu des mais bon buñ ko naree topp en tout cas dans l'ensemble gis nañ l'essentiel li nga xam ne moom la gars yi doon seme ci xolu nit ñi ngir mën a yàq ngir mën a légitimer seen ñëw Medina gi moo tax Seydina Usmaan fële bi mu laan leen wax ci jàkka ji dane bi mu leen waxee ba pare dañoo génn bon ndax manuñ lu dul d'accord ndax saxaaba yépp ne nañ ko nii ngay wax nii la demee waaw ñu ne bon dañ finalement kon ñu ngi dem ne ko léegi kon ñu ngi dem mais est-ce que dem nañu loolu incha allah la ñuy gis ci jotaay bii di ñëw ba léegi ci jotaay bii di ñëw ci tarjama sayyidina Usmaan ibn Affaan radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in